29 numéro 29 mu ne wa an abi zaydin usaamata bni zayd bni haarisata mawla rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hibbihi wa bni hibbihi radiyallahu anhumaa radiyallahu anhumaa annahu qaala arsalat bintu nnabii sallallahu alayhi wa sallam amna bni qad ihtudir fashahadna fa arsala yuqri'u salaama wa yaqul inna lillahi ma axada wa lahu ma a'taa wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musammaa faltasbir waltahtasib fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyanna fa qaama wa ma'ahu Sa'd ibn Ubaadata wa Mu'aaz ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zayd ibn Thaabit wa rijaalun wa rijaalun wa rijaalun radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum farufi'a ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-sabi فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده wa fi riwaya fi qulubi man sha'a min ibadihi wa innama yarhamu allahu min ibadihi arrahama muttafaqun alayhi kon alimamu annawawiyu wa yaqulu alimamu annawawi jeexagul wa maana taqaqa tataharrak wa tadtarib tataharraku wa tad wa tadtarib kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy wax kon ci li nga xam ne fanweeru bunti bu bu fanweeru xadis bu manqué benn mooy vingt ñaar fukkeelu xadis bi ak juróom-ñeent mu ne wa an abi Zayd mu ne mu ngi jële ci xadis bi ci baayu Zayd <coughs> nu mu tuddoon mu ne Usaama ibn Zayd mooy Seydina Usaama di doomi Zayd Zayd boobu di doomi Ibn Haarisa ta di doomi Haarisa mawla Rasulillah ñii yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo goreeloon seen baay ah moom moo nekkoon njaatigéem euh, ndax baayam la yonente bi alayhi salaatu wa salaam sax doomoo woon ca Quraysh ba ni suuratul Ahzaab di wàcc di euh, dindi loolu léeg-léeg ne loolu sax. Euh, doon na dox waaye léegi doxatul ndax boroom bi mooy def ci sariyaam bi lu ko neex di ko ci dindi <coughs> kooku mooy baayu Usaama ibn Zayd ibn Haarisa Haarisa baayam euh, moom itam saxaaba la woon ci lii nga xam ne mooy li gën a dëgër mu joon na tuub ma mu ne mawla rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hibbihi tadi soppeem wabni hibbihi moom Usaama di soppe yonente bi alayhi salaam wabni hibbihi tadi doo euh, doomi soppeem waaw mooy soppeem yonent bi alayhi salaatu wassalaam di doomi soppe yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon nag loolu <clears throat> moom mooy nettali kon Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne annahu qaala neena arsalat daal dina yónnee yebal ndaw kan moo yebal ndaw bintu nabi ah doom ju jigéenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn doomu jigéenu yonent bi alayhi salaatu wa dafa yónni dañuy wax hadis bi yépp après dinañ ñëw insha allah eh, doom jigéen ji kan la woon waaw. mu ne kon arsalat yónni na bintu nabi li nga xam ne doom ju jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yónni an ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah an nab nii wax ko mu yónni ne ko lii an nab nii que sama doom da kat xadis tudir mooy daa nekk ci jamonoy sukuraat waaw gone gi sama doom ji daa nekk ci jamono joo xam ne ci jamono yi nga xam ne day daanaka mu ngi tàqale ko ruuxam a ngi waaja tàqale ko ak yaramam waaw waaw léegi nag mu ne fashhadna moo tax maa ngi lay ñaan yow sama baay di yonent bi alayhi salaam wax ko ndaw li ki mu ko yónni fashad naa mooy ñëwal fekke teewee li nga xam ne mooy lii nga xam ne sama doom ji moom lay jànkanteel te ci la tollu muy eh, doomam jii di génnaa dem fa arsala yuqri ussalaam yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy wax ndaw li wax ko moom tamit yónni ko yuqri ussalaama wa yaqul ne na ko delloo nuyoo gi mu ko nuyu na na na na mu ngi koy nuyu di ko feddali nuyu moom doomam joo jële waaye xuul te mu ngi koy wax ne inna lillahi ah borom bi de tabaraka wa la ñeel maa axada li mu jël walla huuta moom dong la ñeel it maa ata li mu joxe mooy yàlla li mu jël ak li mu joxe ñoo lépp moom la ñeel wa kullu shay'in te bépp mbir nag indahu fa borom bi bi ajalin musamma dafa nekk ci déxal boo xam ne bu mu tudd la mooy amul dara loo xam ne day xew lu dul ne borom bi daal dina ci ah daal dinay bind na deseelam kañ lay lii di xew bu xewee it bu dee luy dund la kañ lay dund kañ la fi ne ñaata lay dund kañ la fiy jóge waaw wa kullu shay'in lépp rek indahu fa moom bi ajalin ci dëxal la nekk musamma bu ñu tudd kon nag fal tasbir maa ngi lay digal man yonent bi alayhi salaam bi sa baay fal tasbir nga muñ waaw lëkkaale ma buntóob muñ a ngoog fal tasbir wal tahtasib ta sa muñ googu nang ci sàkku rek muñ ngir am ngërëmu sa borom waaw di xaar boroom bi may la ngërëmam léegi nag ba ndaw la demee daal di koy wax eh, koo kële wax ko doom ja ne ko lii de la sa yonent ma lay saam di sa bàyyi lii la ma wax mu wax ko ko mu yónniwaat fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la yatiyannaha doom ji nangu ne lii lépp waaye daal ak musiba gi nga xam ne moom la doom gi di eh, doomam jii di waaja génn àddina gi muy dànkonteel te bëgg tamit xam yiiw bu rëy yonent ma lay saam fekkee buy génn àddina mu daal di yónniwaat ndaw li ci yonent ma lay saa saam tuqsimu alayhi nee na mu ngi wàcc moom. mooy maa ngi waat di ñaan ngir nga ñëw la yàtti yan nahaa ngir que ne yonent bi alei na ko ñëw fekk ci waay loolu daal moom lay ñaan waaw te di waat di waat nag di jaar ci yàlla ngir mu defal ko loolu le waaw loolu nekkul ne da koo forcer ñi xamul jàpp ne voilà euh, moo kii day day <laughs> waaw kon nag dafa insister waaw dafa insister que ngir yonent bi alayhi mu fekke li nga xam ne moom lii ak barkeem bu rëy bi nga xamante ne man naa ah borom bi tabaaraka wa taala ah mu fekke def moom mu fekke moom sangu mbindeef yi fekke doomam ji doomu doomam bi génn àddina doom ji bëgg mu fekke loolu la waaw am yaakaar bu baax boroom bi defal ko xéewal góogale loolu moo tax mu insister waaye pas ne day insister comme ñi nga xam ne xamuñu dara foog ne walla voilà moom bàyyam bi mu waxee rek daa war a kii ñoo la gën a xam adab waaw ñoo la gën a xam teggin fopp rawatina koo xam ne dog la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam doomam la alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi mu waxee loolu ndaw li ah fa qaama yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh daldi jóg wa ma'ahu te ba muy jóg ngir dem ca doomam bi nga xam ne insisté na que ngir mu ñëw feddali na ngir daal na ñëw rek waaw na ñëw fekk lii yonent bi alayhi salaam jóg wa ma'ahu te bu muy jóg mu nga àndoon ak Sa'd ibn Ubaada saxaaba boobu di Seydina Sa'd ibn Ubaada al-Ansaari bokkoon min saadatil ansaar ci sangu ansaar yi radiyallahu ta'ala anhu wa Mu'aad ibn Jabal mu ne bokkoon na ci ñooñu le tamit ah ki nga xam ne mooy Seydina Mu'aad wa Ubay ibn Ka'b ak Seydina Ubay ñii ñëpp ci waa Ansaar lañ bokk radiyallahu anhu Ubay ibn Ka'b al-Qur'ani waaw <laughs> bi nga xam ne moom la borom bi xamaloon xam-xamu al-Qur'an ak al-Qur'an wa Zayd ibn Thabit ak Seydina Zayd <laughs> ma wa ma adraka ma Zayd kan moo dajal al-Qur'an bi kan la ko Seydina Siddiq waxoon moom mii la <laughs> wa Zayd ibn Thabit Seydina Zayd ibn Thabit wa rijalun ak yeneen góor waaw yoo xam ne am na yeneen riwaay yoo xam ne tudd na leen kom Seydina Ubaada ibn Saamit am na riwaay yu ne moom it ci la woon am na tamit riwaay yu ne Seydina Abdurrahmaan ibn Awf ci muhaajiruuna yi ci la woon waaw ak ñeneen ak ñeneen moo tax mu ne waru jaalun ak yeneen i bi nga xamante ne nii nag radiyallahu anhum yal na boroom bi gërëm leen mu ne fa rufi'a ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-sabi bi yonent ak mbooloo mi mu àndal ñu yëkkati daal di koy jox. ki nga xam ne mooy xale bi nga xam ne mu ngi nekk ci sukuraat waaw fa aq'adahu mu toogloo ko te xale bi toogloo ko fii hijrihi ci giron mooy ci diggante biir bi jàpp euh, euh, euh, pooju nit ki foofu noonu lañ naan xijra ah mu toogloo kom rek boo yoree gone toog toogloo ko sa kaw noonu mu toogloo ko fii hijrihi mu ne wa nafsuhu ta xale bi bakkanam taqanqan mu ngi mu ngi mu ngi mooy mu ngi nekk ci suxuraat nga gis ni muy yëngatoo gone gi nga gis mel ni dangay ngay sentir di gis nii sax ni muy ni mu nekk koo xam ne mel ni kuy lox ah ruux bi moo yëngatu waaw di yëngatu waaw moo tax al imam nawawi rahimahullah ca fin ba mu ne wa maana taqanqa tataharraku wa tatarib maanaawu taqanqa mooy tataharraku mu ngay yëngatu wa tatarib di di baj baj waaw waaw muy muy muy jëngatu waaw biñ ko ko joxee ah léegi nag bi nga xamante ne nii loolu am na fa faadat aynaa yonent bi alayhi salaatu allahu akbar ñaari bëtam yi di sotteeku ay rongoñ moom la naan fa faadat mu bëbb aynaahu ñaari bëtam yi alayhi salaatu allahu akbar waaw léegi nag bi loolu amee fa qaala Sa'd nee na Sa'd ne ko muy Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah ah ne ko ya ma hada mais ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam waaw lii mooy lan foogul na war na yonent bi war na di ci fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko hadihi rahma ne ko lii nii nga gis rongoñ yii rongoñ yi yërmande la lii yërmande la lii di tuuru nii ci sama bët yi rongoñ yii yërmande la ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi borom bi nag moo ko def ci xolu jaamam yi waaw mooy seet ci jaamam yi ku ko soob mu defal ko ko waaw moo am na ci benn riwaaya Sayyidina Sa'd ibn Ubaada ne ko at waaye yeneen tubaab saa saa da jooy hmm? ndax ba comme que yu bari mu doon tere am niyaaxa mooy nit génn àddina ñu yuuxoo ko xaw ma nga wax yu mel noonu rek ay waaye waay sama ka nga xam ne moo doon sama asamaan bi sama suuf yu mel noonu da ko doon tere ak di jooy di kii léegi ñoom nag dañoo foogoon ne jooy yi ci la yeneen jooy mu ne ko déedéet lii raxma la yërmande la borom bee koy def ci xolu jaaman yi waaw ci beneen riwaaya mu ne wa fii riwaaya mu ne am na ci benn riwaaya dane fii qulubi man sha'a min ibadi wala <laughs> borom bi moo koy def fii qulubi ci xolu man sha'a ku ko soob min ibadihi ci jaamam yi wa innama te dëgg-dëgg yarhamullahu borom bi de dina yërëm min ibadihi ci jàmm yi ar-ruhamaa waaw ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy yërëmaate ci jaamam yi ñooñu la borom bi yërëm képp koo xam ne yow yërmande du sa affaire fuñ la fekk yaa ngi jaay la wow la ko nekk koo xamante ne nii yow dara dara daraay yërmande du traversé du dara du sa wax du sa jëflin du da dara ak ñin ñéeg sa njaboot ak sa mbedd mais ñépp nit ñi mu ne nag kooku bokkoo ci innamaa kon innama yarham wa innama te dëgg-dëgg yarhamu dina min ibadihi ci jaamam yi arruhama ah ñi nga xam ne ñoom ñooy yërmaate mu ne xadis bii de muttafaqun alayhi al imam al buxaari ak al imam muslim ibnu al hajjaj al qushayri an naysaburi rahmatullahi alayhi daal dinañ koy solo am na benn affaire bu ma jaaxal mooy liñ doon wax naan xadis yi bu ñuy jeex bu war a ñëwaat ci téere bi dañ koy wax mooy xadis bi ñu tëgoon numéro vingt cinq première xadis bi mooy xadis wan abi wa an abi malik alxaaris ibn asim boobu day ñëwaat waaw dina ñëwaat ci téere bi ci xadis mil trente et ak mille quatre cent treize voilà loolu dama ko fàtte tout le temps wallahi euh, alhamdulillah may fàtte di souligner lool xadis bii bala ma fi bala ma dalaat mooy bii nii dina ñëwaat ci xadis neuf cent vingt quatre ak neuf cent vingt six insha allahu taala kanta li mu wax na wa maana taqanqa'a tataharraku wa tatarib loolu waxoon nañ ko sànq al imam an-Nawawi bi xadis bi la ne wa maana maanaawu taqanqa'a mooy baat boobu ci biir euh, xadis bi mooy tataharraku day yëngu wa tataribu di baj baj léegi kon xadis baa gi léegi ñu ñëwaat ci par nag mu ne kon jële na ci Abu Zayd wa an Abi Zayd Usaama ibn Zayd ibn Haarisa di doomi kon Zayd ibn Haarisa ñoom ñëpp ay saxaaba lañu woon radiyallahu anhu mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam moo doon seen njaatige ñoom ñi wa hibbihi di soppam wa ibn hibbihi moom buñ ne wax al-hibbu ibn al-hibbi ñëpp xam nañ ne Seydina Usaama bayna saxaaba Seydina Usaama lañu waaw ndax moo doon doomu soppeem bi di Seydina euh, Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhum wa ardaahum ah moo tax mu léegi nag annahu qaala mu ne arsala bintu nabi dafa yónni doom ju jigéenu yonent bi alayhi salaam doom ju jigéenam jooñ mooy tam mooy sayyidatu Zaynab la woon radiyallahu anha waaw moom moo ko yónni comme ni nga xam ne loolu la leere ci yeneeni riwaaya eh, nga xamante ne nii eh, eh, boo demee ci musannafu ibn abi shayba rahmatullah alayhi daal dina fay leeral foofu këne kooku sayyidatu Zaynab la woon mooy doomam jigéen jooju moom moo amoon doom joo xam ne da doon génn àddina mu woolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu fekke li nga xam ne mooy ak génn àddinaam taxawe ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, bi ndaw li ñëwee mu wax ko baat bii nga xam ne lii bokk na ci ñaan yi nga xam ne ku fekk kuy génn àddina loolu la ngay dëfal ñoo xam ne dañoo nekk ci tiisu mettitu dee tiisu ñoo xam ne borom bi daa leen a jëlal lii nii nga xam ne sunna la boo xam ne bu ñu war a jàpp bokk na ci nga xam ne mooy ñaan yi ñuy wax di ko dëfale nit ñi tamit inna lillahi ma axada wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib waaw waaw mooy inna lillahi léegi nag kanta doom jooju ñu tuddoon lool bu ngeen buñ demee ci sa bu ngeen demee ci sara yi ay Fathul Baari wak ñoom ñoom <laughs> al imaamul euh, al-Hafiz Ibn Hajar ñoom étalé woon nañ foofu waaye ñun loolu laysa huwal maram du loolu la ñuy sàkku fii <laughs> waaw kon nag mooy ña lii lu am solo la di lii la ñuy defale nit voilà ku nekk ci musiba lii la inna lillahi ma axad nga la cher un bi ak yi rot ci sunna di la delloo ci borom bi yëgal ne kat ah inna lillahi li mu joxe moo ko moom yàlla la ñeel li mu joxe mooy yow jaam bi loolu la yàlla jox xamal ne ko moom waaye wala hu axad li mu jël ko li li mu jël mooy li kii mu la jëlal sa mbokk mii mu la jëlal wala sa xarit bu la cher bii mu la jëlal borom bi de moom la ñeel lu mu jël moom la ñeel def lu dul jëlaat la loo xam ne moo ko moom wala wu maa ato te moom la ñeel li mu joxe sax te jëlagu ko loolu moom la ñeel kon kay bu jëlee lu est yéeme na lañu moom dellu ca ko ko moom déedéet buñ ko doon xoole noonu musiba yu bari dina dina dina war ci ñun ñu xam ne tar na waaye lii moo fi mën a am moo fi des kan la musibaam dee dikkalul ku mu dikkalul léegi mooy ca kanam la rek mooy mu ngi ñëw laa ma xaala loolu ñàkk waaw kon nag borom bi la ñeel li mu jël waaye moom la ñeel li mu joxe wa kullu shay'in boo gisee nag dogal bii dal la tey xamal ne bépp mbir rek indahu fa borom bi bi ajalin musamma daa nekk ci déxal boo xam ne bu mu tudd la ku jot le nag ku sa déxal musiba nga yàlla bind ci yow wala sa njaboot wala yooyu dina xew te kenn waru ci man dara kon nag ah fal tasbir comme que noonu la dee mbir mi doo ci lenn doxalu bi yàlla booy daw la te ci ñépp lay daw waaw qul yatawaffakum malakul mawt qul innal mawta alladhi tafirruna fa innahu mulaqikum waaw waxal jaam yi innal mawta gis nga dee surtout yahuud yi nga xam ne gaa yi bañ dee ba pare jàpp ne ñoom saay wax leen ne innal mawta allazi ñoom ak sax ñi gëm waaye ñi gëm ndawuñ dee waaye ñi nga xam ne ñoo bañ ñoo bañ ñooy ragal jaamuñu yàlla te ragal dee foo leen ñuy xool gène de longévité gène boo xam ne bu ñu ko amee wala piqûre yoo xam wala bu ñu ko defee yàgg ci àddina bi lu ñuy jàpp ne fii amaana dee sax ñu ngi seen ñuy ñun mooy toog yooyu wax leen ne innal mawta alladhi tafirruuna minhu gis nga dee gi ngeen di daw fa innahu mulaaqikum day daje génn xam nga li ñu xam ci àddina bi mooy booy daw dara sa gannaaw la ne waaye suñu borom ne dee da koy daw yow mais sa kanam lay ñëw nga ne naa jaar gauche sama càmmoñ nga jaar sa càmmoñ di daw mu mu féete sa càmmoñ noonu sa kanam di ñëw. nga jaar sa ndejoor sa droite muy ñëw sa gannaaw daw jaar moom moom mu dajeeg yow kon mooy mbir mi ngay jéem a yéeg dajeeg mu muy ñëw ci yow kon amoo foo rëcc waaw moom kay sa ajalul musamma ku nekk rek sa ajalul musamma moo jotagul waaye ku ajalul musamma wam jote déxal bi borom bi tudd ne bés sàngam bés diw moo may wuyu si te dogal bés yooyu yépp jox na ko malakul mawt moo tax mu ne qul yatawaffaakum malakul mawt ki leen di faat mooy malakom dee malaka malakaam dee kon nag kat ah, loolu doo ci dara dogalu yàlla la boo xam ne mu neex la day taw mu naqari la day taw kon nag tee ngaa fexe mu neex la rek nga am ci gërëmam nga xunnu mu jàll nga ñàkk xunnu mu jàll nga gërëm mu jàll nga ñàkk gërëm mu jàll kon gërëmal am ci gërëmu yàlla moo gën waaw man radiya falahu rida waaye wa man saxit falahu sax waaw yeneen tamit saa saa nee na képp ku gërëm di am gërëm de waaye ku xunn bi meraka kii wala saalita nga def loolu ngay am waaw kon nag lii la yeneen tamit saa saa dëfale ki ñi nga xam ne ñoo nekk ci musibaam dee wala musiba gu métti gu leen di dal nga muñ ko. jàngal muñ nit ñi di leen dalale muñ di leen delloo ci borom bi xam ne lii dogalu borom bi la kon ban lëkkaale la mag bunt bi mooy bunt bi musiba bu la dal lu mu metti metti yow mi nga xam ne yaa fekke ku mel noonu di ko assister li ngay def mooy bul toog di ko xool di jaay ne yow kee insensible walla yow moom di waay suumsewu la di war a déedéet loolu mujjee li nii te mooy lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam def te gis nga bi doom di insister lii la ko wax moom dewul woon de dañ ko ko wax mu wax ne ki ko ki mu yónni ndaw li wax ko lii waaw bu doon léegi nan la wax imaginer rek bu doon léegi kenn ci ñun bu defoon lu mel nii ñu naan kii nga dégg nit ñi filisté yeeg waaba jiiba yeeg ñi nga xam ne naan man de man kii ni ma jaaxale ñu yëgal ko ne ko doomam moo feebar nekk ci hôpital bi ah di waaye suko di nekk ci sukuraat ñu woo ko ñëwal mu naan ay ay ay inna lillahi ma axalaak walaw ma ataalak man kii wallahi man diw moo yéef wal iyaadu billah imagine lépp ñun nii la ñuy yaa jàpp ne loolu lay wane ne bëggu ko ndax ko bëggoon war woon a xaar daa waroon a gaaw dakk dàll yi ndaw mais lan moo tax ñu am façon xalaat yu bon yooyu nga xam ne ci sa bokku jullit yonent bi alayhi salaam xayrul bashar mooy jinne gën ju bindeef biñ doomu doomam dafa feebar nekk di waaj a sukuraat doomam yónni kaay mu ñaan mu ne ko waxal lii mu wax ki ko ki mu yónni mu ñëw jugul de da wax lool ne ko demaa nga wax ko lii moom mu toog daa toog naru woon dem moom yonent bi alayhi salaam est-ce que day ko. est ce que day wane ne moom bëgg ko wala yaa billah alors que bu doon ñun ñu commencé tuumaal nit ki léegi waaw tuumaal ko léegi wala yaa billah waaw ñu gis ci leneen mooy doom ji bi mu insister Sayyidatu Zaynab radiyallahu anha ndax li ñu la waxoon bëgg xéewalu ah yonent lay sa femme assisté la tamit waaw ndax jamono jooju jamono gaaw te yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy ko <laughs> loolu da loolu ko daaw sax di préciser <laughs> yow bu dee Seydina Omar radiyallahu anhu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan ko euh, kii yow de euh, doo soow wenn yoon Iblis seen la lu dul day jàdd Iblis bu Seydina Omar radiyallahu anhu duggee benn yoon benn chemin di fa dox Iblis bu nee tëw gis ko day day day day day day jàdd day uti beneen yoon loolu fan la ko amee lu dul ci yonent saab saab te jamono yi génn àddina iblis day fexe di di mobiliser ngir yàqal doomu aadama bi yonent waaye saab saab bu fa teewee loolu lépp day day Sayyidatu Zaynab ci boppam am na lu tax muy iblis di daal waaye yonent waaye saab saab mooy sangu sang kooku fekkee li nga xam ne mooy génn àddina doomam loolu barke ba ciy tukkee loolu la bëggul woon doo loolu la bëggoon doomam ji am ko moo tax mu insister waaw yonent ba ne saa saam ñëw neewul ah non non du dee naa ko wala li ma wax naa doy ko non non non non non non non mais aw ma jot ah non non non wax naa ko li ma wax na naa ko doy ah voilà non comme ni ñuy wax rek <laughs> waaw am na sax ci hadith boo xam ne waaye boo xam ne da ne ñaari yoon la daf ko yonent ba ne saa saam mu kii mu waxaat insister waat waaw. ci ñetteel bi yéen yeneen tubaab yi saa saam jóg yooyu yëpp ko wala ko ñàkk yow ko wax non non non da nga di dindi quoi ah. lii lii mooy sunna lii mooy makaarimul axlaaq woyof waaw mu jóg dem bi ñëw toog nuyoo comme ni ko yeneen riwaay yi kiiwee leerale yëkkati gone gi teg ko ci kawam waaw. mu gis xale bi ni nga xam ne noonu la génn àddina mu ngi yëngatu waaw di yëngatu di baj baj ruuxam di waaj di waaj génn yonent lay saab saab loolu yërmandeem gu tax rongo di tuur waaw gis nga lii mooy lii mooy yërmande waaw moo tax mu ne mu wax Seydina Abdallah ah, ah, ah, ah Seydina Ubaada non Seydina <laughs> Saad ibnu Ubaada radiyallahu ta'ala anhu ne ko mu gisee rongoñ yi génn gis nga lii mooy ak nite mais di jaay wowle kook voilà moom il est insensible kooku moom du royukaay ku mel noonu du royukaay borom bi daa bëgg bu la tegee nattu en tant que jàmm mu gis nattu goo gële feeñ ci sa yow daa bëgg loolu mu gis ko ci yow waaye di dëgërante di jaay mel ni kuy dëgërante sa borom di jaay ne voilà man je suis costaud déedéet yow jaam nga wan ko ne jaam nga voilà innaka abd waaw lasta bi shay jaam nga doo dara nga nangu li nga xam ne moom la la teg en tant nattu nga nangu koo kii waaw waaw muy jooy léegi fa faadat mu bëbb kon jooy yu bari la woon du ay pëti yoo bañ de fa faadat mu bëbb ay naahu ñaari bëtam yi alayhi salaatu wassalaam di jooy waaw léegi Seydina Sa'd ne ko waa lii nag mooy daa jàppoon ne bokkul comme li ñu waxoon li mu doon tere di yuuxoo bu nit génnee àddina laysa minna man shaqqal euh, euh, euh, man shaqqal juyub wa latama al hudud wa da'a bi da'wa al jahiliya yeneen tubaab yi sax daa doon terewal naan bokkul ci ñun ki nga xam ne day eh, xotti poosu yéeréem yéeré dënn bi di xotti. di mbéj lex di yuuxu naan wooy wooy bu ma jëm waxu da eh, jaahiliya yooyu ay waay man dee naa man sànku naa man alku naa yu mel noonu loolu la doon tere moo tax Seydina Saad nag jàppoon ne mooy eh, même jooy sax amaana lool ci la mu ne ko lii lan la radiyallahu anhu mu ne ko hadi rahma lii yërmande la kon jooyu yërmande waaw ku sax xol am yërmande yaa man loolu gis lu nit di ko jànkonteel ngay sa rongoñ di tuuru ngir loolu loolu yërmande la mu ne loolu nag képp ko borom bi defal na xam ne lii yërmande la ja'alaha Allah borom bi de moo ko def fi qulubi ibadi ci xolu jaamam yi wa fi riwaaya moom ci riwaaya boo xam ne comme ne Sahih Imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala ah foofu mu ne fa qaala haadihi rahma ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi mu ne hadihi rahma lii yërmande la jaalaha allahu fi qulubi ibadihi borom bi moo ko def ci xolu jaamam yi waaw wa innama yarhamu allahu min ibadihi ar-ruhamaa te wa innama te dëgg-dëgg yarhamu dina dina yërëm allahu borom bi tabaaraka wa taala min ibadihi ci jaamam yi ar-ruhamaa ñi nga xam ne ñoo ci yërëmaate waaw ku bëgg borom bi di la yërëm fokk nga yërëm nit ñi waaw moo tax mu wax ci beneen xadiis bi irhamu man fil man fil ard yarhamkum man fis samaa waaw ar-ruhamaa yarhamuhumur rahmaan ñi nga xam ne de ñoom ñooy yërëmaate ci kaw suuf wala ar-raahimuuna yarhamuhumur rahmaan mu ne ar-raahimuuna ñi nga xam ne ñooy yërëmaate yarhamuhumur rahmaan waaw borom bi fees dell ak yërmande waaw sunan ibn Abu Dawud muy hadith Seydina Abdallah ibn Amr mu ne ñooñ yarhamuhumur rahmaan borom bi fees dell yërmande dina leen yërëm kon nag irhamu man fil ard yërëm leen ñi ngi suuf bu ko mu yërëm leen man ki nga xam ne fis sama boo leen féete leen ñi ci suuf ñi ci leen yërëm ki nga xam ne moo féete kaw ñépp di borom bi tabaaraka wa waaw nga xam ne ku ne moo nekk sa sama moo la féete kaw kooku daal di leen di yërëm voilà kon nag mu ngi noonu kon xadiis baa ngoog wax nañ la dina ñëwaat kon loolu la mooy di defal koo xam ne daa nekk ci tiis di ko delloo ci borom bi te xam ne tamit li nga xam ne mooy bu tiis amee waajay kay jooy ndax tiis ko dal mais ci jooy yoo xam ne jooy rongo ñuy génn àndul ay yuuxoo ki yaxaw loolu yërmande la jarul nga naan da yedd wallahu ta'ala a'lam